jotaay bii ñëw génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrinil kubra muy xare badar bu mag bi gisoon nañu te ñëwoon nañu ba agsi fi nga xam ne ci la xeex bi jeexi Quraysh daal di nërmeelu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di woon digal saxaaba mi ñu daal di jël ci sanaadiidi Qurayshin yi wa kuffaariha di ponkalu Qurayshin yi wa kuffaaraha ak yéeféram yooyu yu mag yooyu comme ñoom Shaybat ibn Rabi'a Utbat ibn Rabi'a Aba Jahl ibn Hisham ak Umayya ibn Xalaf ne woon ñu daldi leen sànni fi nga xam ne mooy teenu boobu ci teen bu bon boobi xabiisin muxbis gisoon nañu bi mu waxee loolu aleyhi salaatu wassalaam ba mu paasee ñetti fan foofu comme ni nga xam ne noonu la imaam Anas ibn Maalik jële ci baa léegi léeb ji ansaari aba talxata ansaari radiallahu taala an iljami mu paase fa ñetti fan daldi wax ñu daldi koy waajalal gawaram muy war waayam moom aleyhi salaatu wassalaam mu daldi dem ba tiim leen daldi wax ak ñoom tudd seen tur yaa fulaan ibn fulaan comme ni ñëwee ci xadiisu abu talha bi radiyallahu ci bu seydna anas bi mu tudd seen tuur yaa utbata bna rabi'a wa yaa shaybata bna rabi'a wa yaa umayyata bna xalaf wa yaa aba jahlin wa addada asmaa'ahum wa asmaa abaa'ihim tudd seeni tur ak turu baay seen baay ñuy yu ne woon foofu mu ñëw wax lool ne leen ndax dég ndax <clears throat> daj ngeen li leen yàlla digoon man de rasulillah ak samay saxaaba de wajadnaa ma wa'adanaa rabbunaa haqqan kon nag daj nañ li ñu suñu boroom digoon ci dëgg daj nañu ko muy ngañaay ak ñu féete kaw nërmeel leen yéen nag ndax daj ngeen seydna Umar ibn al-Xattaabi radiyallahu taala anhu wa ardaah ne ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nan ngay waxe ay koor yoo xam ne amul ruux mu ne yéen ngir ngeen neenu dégg li may wax loolu gisoon nañ ko gisoon masala <clears throat> bi nga xam ne mooy wuute bi am diggante jamaahir ak waxu sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anil jami' mi ne woon a'lam la wax mooy xam mais waxul dégg waaye gisoon nañ ne li gën a dëgër incha allah mooy ne euh, buñ jàppee riwaayam boobu tamit bu dee ne tamit yonent bi alayhi salaatu salaam ak ko wax mooy comme li imaam al ismaili rahmatullah alayhi waxoon ne ak xam daldiwul contradictoire ak ak dégg yooyu waxoon nañ ko te gis nañ ne biñ gisee ci jataay bi weesu que ne pourtant sayyidatu Aïcha radiyallahu taala anha wa ardaaha lim doon posé wu question ba taxoon euh, muy aaya bi mu doon tegtaloo innaka la tusmi'ul mawta wala wama anta bi musmi'in man fil qubuur aaya yooyu ndaxa yooyu la seydina omar ibn al-Khattab ci riwaaya bi gisoon bii paase loolu la waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko nan ngay waxeek ñoo xam ne mooy daan an yafu bi ñu xeeñee ba def lépp ba'da salaas atukallimuhum ba'da salaas wallahu taqulu wallahu yaqul innaka la tusmi'u al-mawta ne woon alayhi salaatu wasalaam ah man de lu tax ngay wax ak ñii nii ginnaaw ñetti fan te suñu boroom mu naan yow doo déggloo ñi nga xam ne ñoo nekk ci xabru yi pourtant loolu noonu yaa Aïsha radiyallahu anha doon posé wu Seydina Omar ibn al-Khattab lool la wax yonent mi alayhi salaatu wasalaam mais malgré lool mu ne ko que buur yàlla mu ne leen yéen ginu ngeen leen a dégg. man sama kàddu gii ko ñoom ndax comme li saydatina qataada ibn di'aamata as-sadusi rahmatullah alayhi wax ci saxiixul buxaari axyaahum xatta asmaahum kalaama wala sawta nabiyihim mooy daleena nabiyihi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam suñu boroom daleena dekkil ñoom kuffaar yooyu ba déggloo leen waxu yonentam boobu aleyhi salaatu wasalaam wa radiyallahu taala an saxaabati rasulillah kon foofu lañu yemoon seydina imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi di ñu nettali li nga xam ne moo ci topp mu ne nag keroog bi nga xam ne ci lañu sànni kuffaaru quraysin yi ci teen boobu mu ne moom imaam ibn isxaaq di ñu nettali mu ne walamma amara rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam an yulqaw fil qaliib uxida utbatu bnu rabiata fa suxiba fi lqalib gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq raxmatullah wa an mu ne walamma amara bi nga xam ne ci la digalee rasuulullahi di ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallama an yulqaw fil qalib ñu sànni sanaa diidu quraysh di ponkali quraysh yooyu dee keroog ci teen bi uxida Utbat ibn Rabi'a ci lañ jële Utbat ibn Rabi'a di deuxième personnage bu ñu rey keroog ginnaaw al aswad ibn Abdil Asad al Maxzumi alayhima min allahi ma yastaxiqaan muy Utba moom lañ mooy deuxième ku ñu rey keroog ak frère am di Shayba ak al ginnaaw bi nga xam ne ci lañu rey ku njëkk ko di al aswad ibn abdil asadil maxzumi euh, ma seydna Hamza rayoon ca teen ba Utba boobu nag ne jël ñii daal di leen yóbbu ci teen bi imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ne fa suhiba fil qalib ci lañu jàppe Utba di ko diri di ko xëcc waxoon na la ne ci riwaay buñ gisoon que ne ci jataay bi weesu que ne dafa dem bañ koy dind in tafaxa euh, fii dir'i euh, wat kii daal di nu tudd euh, yaram bi kooram moo doon décomposé wu ci biir mbubb koŋ bi lool mooy bañ koy jéem a xëcc ñu far ko bàyyi noonu sotti ko suuf léegi nag muur ko daldi koy mu nekk bàmmeelam foo fële mu ne nag bi ñuy def noonu doon xëcc Utba ibn Rabi'a mu ne fa nadara rasulullah ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi xoole fii ma balagani ci li nga xam ne moo ma jotale ci xam-xam ci laa jote ci xam-xam man imaam ibni isxaaq raxmatullaahi aley fii wajhi abi xudayfa ibn utba mu ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xoole ci xar kanamu mu xool gis abu xudayfa radiyallahu taala anhu wa ardaa di doomi utba mi ñu rey nii bokkoon ci kuffaaru qurayshi ni waaye abu xudayfa moom aslama min al muslimiin al uwal min al muhaajiriin al uwal aw min awwal man aamana bi rabbil bashar alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu taala anil jamii moom Seydina Abu Hudhayfa di doomi Utba bii bi gisee ñuy diri baayam ah, yonent gis ne ci xar kanamu Abu Hudhayfa fa idha huwa kathibun qad taghayyara lawnu yonent bi aleyhi gis ne ci xar Abu Hudhayfa radiyallahu anhu di doomi Utba mu daal gis ci ak tristesse mooy xasin ak tristesse la liir ci kanam gi mu gis xar kanam gi daldi di couleuru xar kanam gi di commencer changer fa qaala yonent bi aleyhi ne ko yaa aba xudayfa la'allaka qad daxalaka fi sha'ni abika shay mu ne yonent bi aleyhi ne ko yaa aba xudayfa bi mu gisee lool ne ko yow abu xudayfa radiyallahu anhu ne ko la'allaka amaana qad daxalaka fi sha'ni abika shay'un ne ko amaana sa mbiru baay mi nii nga gis mu mujje ak nii ñu koy biree daa am loo xam ne lu nekk lum dugal ci sa biir kom si neexu la aw kama qaala rasulullah walla boog li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax lii nii dafa nekk loo xam ne mooy aadaay boroom xam-xam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum min saxaabati rasulillah ila zamanina hada déppi saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te siiwe woon na ci lool ci loolu imaam abdallah ibn mas'uudin radiyallahu taala anhu wa ardaa bu doon nettali waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah wóoru ko ndax est-ce que moo yii tellement niñ doon fidèle di reproduire di nettali duñu yokk mukk ci liñ jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy bu ñu demee ba wax mbir mi dese am du tuuti dañ naan aw kama qaala wala boo comme ni mu ko waxe moom aleyhi salaatu wassalaam naka noonu la imaam ibn Isaaq wax nii kon wax ji mu ne fa qaala yaa aba Hudhayfata mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko yaa aba xudayfa la'allaka qad daxalaka fi sha'ni abika shay amaana ne sa mbiru baay daa dugg daa am lu dugal ci yow dara ci mbiram fii mu mujj ak nii ñu koy diree doon ko yóbbu eh, aw kama qaala walla daal wax ju mel nii la wax moom aleyhi salaatu wasalaam yaa subhaanallah gis nga ndax xam nañu gravité waxal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu dul noonu même xam nañ ne ñoom loolu du seen intention mais pour être fidèle parce que ki la gën a dëggu ku la gën a ak waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kookoo la gën dëggu allahu akbar allah ku la gën a ak waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li reproduire ay wax day dem sax ba moom waxatul du moom mooy wax waaye moom mu ngi mel ni kaset boo xam ne waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne ci biir rajo biñ ko dugal walla CD bi du rajo bi mooy wax waaye doo ñëw naan rajo bi pour pourquoi nga dugal CD wala cassette mu wax lu garaaw doo ñëw toj rajo bi naan ko pourquoi nga wax fi déedéet diw la seet mi wax wax bi bu dee lu garaaw la léegi nga gis ñu koy seet police yi di ko wanti ñépp di ko wanti mu ngi mel ni ku dugaloon ab CD saaga ci président de la république est-ce que dañuy ñëw rajo bam ba ba ba ba ba ñu tege affaire bi ñu toj rajo bi déedéet diw kay la seet ñépp di ko wër ci dëkk bi ndax li nga xam ne ñàkk teggin gi mu ñàkk teggin personnage bu toll ni président de la république kon mooy nit ki nu muy gën a fidèle di reproduire di wax nga xam ne waxam yépp day mujj nekk moom waxam day nekk waxu yonent bi alayhi saatu wasalaam moom léegi day nekk kase looloo tax <coughs> euh, tax euh, waxtaan bu amee waxtaanu diine bu conférence waaye ñu toog fenn rek di wax am koo xam ne moom li muy wax waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay xadiisam waxu boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom seen wax yépp ci yonent bi alayhi salaatu lañ koy tibbee looloo tax aaya bi naan laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi loolu day dox ci ñoom mooy ne yéen ñi gëm yàlla bu leen yëkkati ko seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu looloo tax ngay gis boroom xam-xam yi di réprimander ku nekk ci jataayu xam-xam Euh, ñuy wax muy muy discuter fële comme rek ni muy xew ci suñu màggal yeeg suñu gàmmu yeeg suñu conférence yu wolof yi euh, mooy foo jaar bi gis ñoo xam ne ñu ngay mais dañuy wax léeg-léeg ba yow même bu dee da ngaa jàkkaarloo kii waxtaan sax yow t'as du mal à à capter nga dégg li muy wax tellement ni coolu loolu nag warul loolu noonu kiy def conférence bi wala kiy def waxtaan yi moo war a taxaw réprimander leen wax leen ko ci ay teggin waaw këne ndax loolu li ñuy risquer moo rëy du rek nañ ma déglu ndax bu doon man samay wax waxi waxi boppam moom ay loo xam ne aajowul ci diineeg loolu loolu garaawul wax leen looloo tax bu polémique amee ñépp di wax fii loolu garaawul te loolu sax li gën a rafet mooy ku nekk dégluwante rawatina nag waxu yàlla waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam walillahi al-masalul a'la bu boobaa par force nit ñi dañoo war a dégg yow nag bu ko def bañ naan duma ko def ndax dañ naan damaa ñàkk teggin damaa ñàkk kersa kii dégg ko ni muy lay dagge ci biir mbooloo yi wala di la yuuxu naan la fee diw déedéet yow danga ko lool nga koy def wallahi ba yawmal qiyaama bu yawmal qiyaamee dina rëccu bu dina ne mais pourquoi gis nga ña ko doon ña ko doon bàyyi muy wax ñooñu ñooñu lay poñe pourquoi yéen mënoon ñëw ci waxtaan yooyu di waxtaan di waxtaane sama njaay samay cuuraay surtout nag jigéen ñi lépp ak góor ñi tamit ñoom dañuy ñëw di waxtaane ay na def comme que gëj nañoo gisee ñu bëgg koo def nag ndaje moo xam ne ngir retrouvaille léegi yow gis nga waa ji leen bàyyi noonu ñoom ñuy wax lu leen neex bu ëllëgee kooku lañuy ñuy poñe ndax bu ëllëg la ñuy xam risque bi que ne yéen an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun que seen jëf yi ngeen mës a jëf yépp ci lu baax mu daal di màbb te yéen du ngeen ko tey bu boobaa nga poñe waa jooju waa ji la doon réprimander nag nga ko doon neen wallahi boo ko mënoon a ci ci diggante bëtam bi nga ko fóon ndax kontaan ci moom ne ko ay way bu ma xamoon ay way bu ma xamoon kon nag gis nga waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñii de ñoom nekkul woon ñoo xam ne dañuy créer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ba mbir yi xam nga ne lii la wax mais comme que est-ce que moo yii la la la utiliser xamatuma ma ne aw kamaa xaal wala boo comme ni mu ko waxe wute na ñoom ñun ñi nga ay taxaw rek mbooloo mi xumb ñuy créer rek naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii moom la ñuy wax lépp di kadib di feni neen loolu de moom mooy fulewoo jamono ji wallahu almustaan kon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax aba xudayfa di doomi utba ne ko dafa mel ni sa mbiru baay daa am lu mu def ci yow ni ko gise nii aw wala boo kamaa qaala comme ni mu ko waxe moom rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala seydina abu xudayfa ibnu utba ne laa wallahi ya rasulallah maa shakaktu fi abi wala fi masracihi walakinni kuntu acrifu min abi ra'yin wa xilman wa fadlan fa kuntu arju an yahdiyahu dhalika lil islaam falamma ra'aytu ma asaabahu wa dhakartu ma maata alayhi min al kufr min al kufri ba'da alladhi kuntu arju lahu ahzanani dhalik fada'a lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi xayrin wa qaala lahu xayra kon seydina abu xudayfa radiyallahu ta'ala anhu ne bi ko yonent bi aleyhi salaatu waxee loolu mu ne ko laa wallaahi ya rasuulallah ne ko déedéet yow ndaw yàlla li maa ngi wat ci yàlla këne sama mbiru baay nii ñii ñu koy def nii di ko xëcc di ko diri loolu du loolu damaa metti dara duggul ci man ci loolu loolu mettiwu ma du looloo ma metti waaye li ma li tax sama xar kanam changé ma nekk ku triste nii kii nii waaye man abu xudayfa de kuntu arifu min abi ra'in wa xilman wa fadla man abu xudayfa damaa xamaloon sama baay di utbat ibn rabi'a dama ko xamaloon mu nekkoon ku am xel ku teey bari ngëneel nit la koo xam ne ku amoon xel la te lii bu ko waxee képp ku topp siira bi walillahi alhamdu wal minna depuis le début wax yi du la jaaxal wax jii nii mooy am nga ci ay ay exemple yu patent yu palpable yoo xam ne jot nañu ko gis ci Utba ibn Rabi'a muy bàyyi Abu Hudayfa bi wax jim ne dama koo xamaloon xel mu rëy mu nekk koo xam ne ku ñaw xel la nekk ko teey mooy du kuy parax paraxi ci décision yi muy jël waaye nekk boroom gëneel loolu dama koo xamaloon ndax lan yooyu ma jox la ci quelques exemple waxoon naa la keroog di nga xam ne ci la gisoon nañu ko euh, asadullah asadullahi wa asadu rasuli Hamzatu bnu Abdil Muttalibi radiyallahu taala anhu wa arda tuube Seydina euh, kii Utba ibn Rabi'a moo ñëwoon ci waa kuffaaru Quraysh nii ne leen fekk yonent bi alayhi salaatu salaam toog ci kaaba bi mu ne leen est ce que du ngeen ma permettre ma dem wax ak euh, suñu mbokk mi suñu waaji di rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kuffaaru Quraysh ni kilifa yi na ko demal mu proposer ko ay proposition yonent bi alayhi salaatu wasalaam déglu ko ba mu pare mu ne ko afaragta ya abal walid ndax pare nga yow abal walid mu ne ko waaw mu jàngal ko suuratu fussilat ba foofu mu yemoon te gisoon nañu li nga xamante ne nii mooy tafsiru bu ci gàttal aaya yooyu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon ba mu delloo lan la wax lu leer la wax waa Quraysh man leen laa gis bàyyi leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak li ñuy woote nañ ko bàyyi nañu nañu jóge ci bu ñu ko gàllankoorati ci dara nañ ko bàyyi mu woote léegi bu yàlla defee ne arab yi ñoom ñoo dal ci kawam fay li nga xamante ni nii mooy li muy woote nii lool de mooy li ñu gënal loolu lañ bëgg mais bu dee dafa jàll arab yi nangu ko muy loo xam ne yiw la ñépp dugg ci ñun ñu ñëw dugg ci noonu du def lu dul ko lu dul suñu teraanga ñun ñi nga xamante ne nii ñun waay waa Quraysh waaye gaa yi ne ko saxaraka wallah saxaraka Muhammadun bi bi bi qawli ne ko yow yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam dalaa njibar ak kii kiiwam boobu gis nga xalaatam bu rafet boobu waaye gis nañ ko Badar nii ci jour bi nii ci àjjuma ji nii mu deewe ndax loolu dinañ ci ñëw Badar kañ la woon incha allah waxoon nañ ko fi mais dinañ ci gën a ñëw léegi incha allah mooy ne fi mu deewe noonu keroog bi nga xam ne ci la euh, Hakim ibn Hizam déggali wu Wuhayb euh, waxoon Euh, ne muy dañ ko doon woowe shaytaanu Quraysh al-Jumahi mu ne kënee euh, bi mu ñëwee ne gaa yi ñi amuñu benn renfort te gisuma dina ñu rey ci ñoom kenn lu dul dinañ rey ci ñun kenn te bu ñu reyee lu toll noonu ci Quraysh fama ba'dal ayshi xayr Quraysh de après lool Quraysh moom amatul di dund Quraysh amatul benn sens amatul benn njariñ amatul benn yiw keroog bi Hakim na Hizam ñëwee wax ko ki nga xamante ne mooy Utba mi ne ko yow yaay sayyidu Qurayshin wa kabiruha yow yaay sangu Quraysh te yaa fi mag ndax doo def loo xamante ne nii dañ lay tudd génération yi di jeex te nag waxoon nañ ko la waykatu arab ba waxoon wa dhikruka ba'da al-mawti umrun thani tudd gën lay tudd ginnaaw yoo deewee loolu geneen façon dund la ndax yaa ngi ñu utal bàmmeel naan bàmmeelu diwa ngi fee mais réellement newoo foofu ndax ñu ngi lay tudd ci yiw saasu la mu ne ko ndax bëggoo lool mu ne ko lan la mu ne ko tarji'u bin naas delloo woon nit ñi Quraysh tey bu xeex am mu ñëw garantir loolu mais ne ko fatimna al hanzaliya man gisuma kenn koo xam ne yashjurul naaral harbi isi fii koo xam ne mooy taal safaraaw xeex fii ku dul Abu Jahl kon gis nga xel mi ñoroon Abu Hudayfa nag loolu la xame woon bàyyam mooy ne dafa newoon nit koo xamante ne nii mooy ra'yan boroom xel la woon wa xilman akuk teey wax fadlan akuk ngëneel mu ne nag loolu noon fa kuntu bi ma gisee lool ci sama bàyyi bi ñu nekkee Makka yépp li muy weddi weddi yépp ba ni ñu gàddaay fii man Abu Hudayfa masumaa ñàkk yaakaar këni sama baay dina tuub moo tax fa kuntu man ma ne woon Abu Hudayfa radiyallahu anhu arju an yahdiyahu dhalika islaam man yaakaaroon na nag këni xelam mu yaatu moom mu am teeyam goog gëneelam goog dina ko may xelam moomu mu leeral ko ba mu gis ne lislaam mooy dëgg teeyam goog may ko ba mu teey xam ne Quraysh kat mu yàgg seetlu ko ne Quraysh liñ ne du dëgg waaye ngëneelam ngoog yooyu yépp daal di ngir mu daal di suñu boroom daal di koy yooyu daal di ciy jouer ngir mu daal di gindeeku ba xam ne lislaam mooy dëgg mu daal di ciy dugg man de lool laa masa yaakaar ci sama baay man Abu Hudayfa ah man nag li dax nag ma tiis ci tey mooy lii fa lammaa ra'aytu maa asaabahu bi nga xamante ne nag tey ngii Badar ci laa gis lii ko dal muy mu dee nii bañ koy watat nii di ko diri mu tasaaroo yaram bi tasaaroo ci biir mbubb koŋam bi wa zakartu ma mata alayhi min al kufri bi ma gisee lii ko dal nii ak li nga xam ne ci la dee ma fàttale ko dee gii mu dee nga xam ne ci kéefër la dee ba'da alladhi kuntu arju la après li nga xam ne moom laa ko doon yaakaaral mooy ne xelam mu ñaw moomu teeyam goowam ngëneelam googu daal di koy xëcc ci lislaam leeral ko ba mu xam ne lislaam ay dëgg bi ma gisee fi mu mujj tey waaye ci dee ci kéeféer ak la ma ko doon yaakaar lool lool nag ahzanani dalik loolu mooy li nga xam ne moo ma tristal ni yow alayhi salaatu wassalaam looloo tax ma triste mais du ne comme que dee na yéeféer damay am compa lu may compatir non ndax loolu mooy qadiyatul walaa'i wal baraa allahu akbar muy lu am solo muy li nga xamante ni nii loolu ki seydna abdullah ibnu umar ibnu alxataab wax wala seydna abdullah ibnu mas'ud ne man de euh, yaakaaruma ci kanamu yàlla dara amul benn julli wala benn koor goo xam ne yaakaar naa ne buur yàlla dina ma ko nangul fekk may dee bés bi may dee man Abdullah ibn Mas'ud fekk maa ngi am ak alliance ak yéeféer Allahu akbar te aw mag cofeel ngir ñi nga xam ne ñooy jullit Allahu akbar xoolal rek kooku ñii ñoo xam dëgg-dëgg xadiyatul walaa wal bara mu ne law sumtu nahaara law sumtu nahaara laa aftur walaw qumtu layla laa laa anaam aw kamaa qaal wa mittu yawma maa mittu summa mu ne euh, hmm, mu ne euh, bu ma wooroon bëccëg yépp te duma dog continuer rek julli guddi yépp di ko naafila saama nelaw mais jour ba may dee yëguma ne man mii di Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kër incarné naa al walaa wal mooy deñ ci noonu yàlla yi ñi gëmul yàlla deñ ci ñoom te nag alliance am alliance bu fort ak ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla yu ko gëm bés boobu même jour boobu bu dee noonu laa deewee man moom jàppew ma sama bopp que ne dara naa ko fa yàlla aw kamaa qaal allahu akbar muy lu am solo laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aaxir yuwaadduuna yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanuu aabaa'ahum aw ixwaanahum aw cashiiratahum suñu boroom subhaanahu wa taala daldi wax allahu akbar allahu akbar laa tajidu qawman mu ne doo trouver ay nit mukk mukk mukk mukk yu'minuuna yoo xam ne seenu mooy pas ñoo xam ne dañuy woote al iddia non non non moom taxul ñuy wax quoi ñooñu di woote woo ñooñ taxul ñuy wax mais doo trouver mukk ñoo xamante ne nii ñoom seenu ngëm yàlla dafa dëggu ci ñoom ci suuratul mujaadila wala mujaadala mu ne doo trouver ñooñu ñooñu mukk yu'minuuna ñoo xam ne ñoo gëm billaahi ci booru yàlla wal yawmil aaxiri bés bu mujj ba yuwaa doona ñuy sopp sopp gu gi dayoo di sopp man ko képp koo xam ne xaaddallaha wa rasuula ñoom dañoo weddi yàlla di jéema contrarier yàlla nga xam ne mooy ci isyaan lañ dëkk muy kuffaar yi ñuy am ak ñoom ay alliance wa rasuulahu wa pare contrarier mooy yàlla mooy yonent mi alayhi salaatu doo gis ku gëm yàlla dëgg-dëgg muy am ak ñoom ak cofeel bu rëy kaanu abaahum même bu dee ne ñooñu noonu seeni baay lañu woon aw abnaahum wala ñu nekkoon ñooñu di yéeféer yooyu di seeni doom aw ixwaanahum wala mu nekk seeni frère wala seeni mbokk aw ashiratahum wala seen famille ulaayika gis nga gaay yi nga xam ne ñoom loolu ñu gëm yàlla moo tax ñu xam ne qadiyatul walaa'i wal baraa dañ koo war a dundal di ko saxal ta dee ci mu ne gis nga gaa yooyu nga xam ne même dee ni yéeféer yooyu ñoo bokk baay ñoo bokk seen baay lañu wala sax doom ji ñu jur la mu nekk yéeféer jamais ñu am gan di cofeel yu rëy yooyu comme ni ñuy bëgg jullit ni ñoom même bu dee japonais la moom muy brésilien aw abaahum walla mu nekk seeni doom aw ixwaanahum walla seeni mbokk wala seeni frère aw ashiratahum wala mu nekk seeni seen famille mu ne walaay ko gis nga gaa yi réussir yi nag ñi réussir ñi ñooñu ñooñ ñi nga xam ne kataba fi qulubihimul iman ñoom la buur yàlla daal di saxal daal di dogal saxal bind ci lawhul mahfuz waaye saxal ci seen xol yi daal di koy cacher tàmp ci tamponné ci fii qulubihim ci seen xol yi dal di ko ciy saxal te bind ko ci def ko tamit ci lawhul mahfuz ci xolu ñu al imaanu ñoom la defal ngëm yàlla gu dëgër googu wa ayyadahum jàppale leen daal di leen gën dëgëral bi ruhin min daal di leen gën a dëgëral ñooñu noonu nga xamante ne nii ci leer boo xamante ne nii moom suñu borom moo koy def ci xolu jaam yi ko mi xam ne ñoo réussir yii nga xam ne leeru alquran leeru sunna leer mu daal koy def ci xolu gaa yooyu ndax li ñu réussir mu ne wa yudxiluhum mu daal di leen dugal jannaatin ay ajjana yoo xam ne tajri ngay daw dina daw de min tahtiha carona aljana yooyu alanhaaru dex yaa xaalideena ñoom gis nga gaa yi réussir nii qadiyatul baraya wala wal ñooñu lii la leen borom bi defal fii ci àddina de wa yudxiluhum bi yawmal qiyaama mu daal di leen dugal jannaatin ay àjjana yoo xamante ne ni tajri mu ngay daw min tahtihaa lanhaaru caay ronam ñu dex yaa ngi fay daw xaalidiina nga fa nag du pët du séjour yoo xam ne dañ naan sawaay hee yow say vacances jeex na ci génnal milliardaire nga waaye gis nga nag sa vacances yi jeex na wala boo fi yàggee léegi sa milliards yi daal di këpp ci biir nga daal di koy ñàkk déedéet ñii amuñu loolu de ñoom amul ay ñu naan long ak permanent ak déedéet yooyu yëpp amul ndax permanent sax boo deewee permanent wawtoo waaye fii moom dee du am waaye fa ngay sax mu ne kon xaalidiina fiihaa ñoom dafa la ñuy sax radiyallahu anhum buur yàlla daal dina leen gërëm wa radu anhu buur yàlla gërëm na jëf yi ñuy jëf gërëm na nangul gi ñu ko nangul moom buur yàlla nangul ko lislaamam bi nangu topp jaamam bii mu leen yónnee di alayhi salaatu wassalaam waaye ñoom nag bi leen borom bi defalee lii waradu an ñu daal di gërëm ci fay gi nga xam ne moom la leen suñu boroom subhaanahu wa taala fay waaye waradu anhu ñu daal di gërëm borom bi subhaanahu wa taala ci leer yi nga xam ne moom lay dotti seconde tierce bu ne ci seeni xol fii ci àllaaxirata fii ci àddina tamit ulaayika suñu borom ne duut leen baaraam bu sori joxoñ leen joxoñ bu sori ndax li nga xam ne moom la ñu ràngoo ci ay daraja yu kawe kawe mu ne ulaayika gis nga gaayalee ñooñu xisbullahi ñoom ñooy parti bi yàlla ñooy farandoowe yàlla ñooy parandoo yàlla de ñooy ñi nga xam ne parti bi yàlla daal ñoom ñoo ci ne alaa waawee alaa yëgoo leen ma yëgal leen inna dëgg-dëgg xisballahi parti bi yàlla de ñi ci parti bi yàlla humul muflihuna ñoom ñoo ñi texe képp kuy militer milite dans le parti d'Allah yow militaire ci parti d'Allah ndax bés boo fi militewul ci parti Allah de beneen parti bi fi am nooy xisba shaytaan ñi nga xamante ne nii moom la waxoon ci saar boobu ci suuratul mujaadila si kaw bim ne istahwada alayhim shaytaanu fa ansaahum dhikrallah ulaa'ika hizbu shaytaan alaa inna hizba shaytaani humul xaasiruun lépp koo xam ne milité woon ak ci parti bi yàlla billaahi na la leer na yaa ngi milité ci parti liis de suñu boroom nee na na gis nga gaay yooyu nag istahwaza alayhim les di d'Iblis nga xam ne ñoom seen guddee ci bëccëg seeni xëy ak seeni ngontu lépp ñoom ñoom seen seen lépp même leurs pensées c'est des pensées sataniques fu ñu toog ñoom jamais ñuy xalaat ci loo xam ne lu lu ñor yàlla loo xam ne day gërëm loo yàlla mukk ñoom loolu sax bu ñëwee seen xel ñu daal di koy bule xalaat yu bona bona bon yoo xam ne nag dañ ciy dem ba di ko exécuter mu ne gaa boo gisee ñu mel noon nag istahwana alayhim ash-shaytaanu yàlla subhaanahu wa moo leen seetaan ak waa ji ñu naan iblis mu daal di occuper seen xol di nga xamante ne nii daal di occuper daal di toog noot li nga xam ne mooy seen xel yeeg seen xol yi fa ansaahum mu fàtteloo leen zikrallahi ñuy tudd yàlla ci dara dara lañ dul tudd yàlla lu ñu gis war cee gis yàlla ñu ko def waaye toog di sikkaral yàlla mukku mukku mukku mukku julli a mukku zikru gu mag googu dara duñu ko def mu ne gis nga nag gaa yooyu fa ansaahum mu fàtteloo leen zikrallahi ñuy tudd yàlla négligé loo leen ko ñii ñoom bàyyi ko tifaa ci ci ci loo xam ne moom moom moom lu lu dog ñii moom di ko néewal ba mujj nekk yéeféer bu ñu moywul ndax iblis noonu la lay def ndànk-ndànk ba nga ñëw sax ne moom julli sax nekkatul farata ñu wan la kii ko euh, dalil yi kon nañ ko xool nga ne waaye ma xam ko waaye dara lu farata ci man mu ne gis nga nag gaayooyee ulaika gaayee xëy gaayoo yële sori sor joxoñ leen joxoñ bu sori ndax li ñu yéese sori ni ñu soree noonu lañu soree ci mbon mu ne ñooñu la xisbu shaytaan ñooñu la ñooy shaytaane de alaa waawee alaa yëgu ma yëgal leen inna xisba shaytaani dëgg dëgg parti iblis di shaytaane de humul xaasiruuna ñooy ñi nga xamante ne ni ñooy perte gis nga nag lii nii muy qadiyatul walaa'i wal bara loolu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam di ko jëmbat ci xolu saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu surtout muhaajiruuna yi xam nga lansaar yi man nga ne lansaar yi ñoom radiyallahu ñoom ñoo Quraysh amuñu mbokkoo bu jege noonu euh, ba ne xeex ak ñoom peut-être euh, ñoom ñoom loolu garaaw mais ñii mooy li Utba waxoon rek Utba euh, li ko Hakim waxoon ne ko kuñ fi rey Utba euh, moo ko woon na Utba ne koo fi rey fii yu ñuy wax Abu Jahl koo fi fii kuñ fi rey sa doomi mbokk wala sa doomi bàjjan wala yooyu ngay rey sa doomi bàyyi tax mooy leen nii malgré loolu saxaaba radiyallahu loolu téyewu leen woon taxul woon moo tax Seydina Abdul Abu Bakr nag Abdurrahman boole doomam ji keroog nee na ko bu mala jekk woon fekk doom ji naan na ko di ko moytu mu ne ko man de mala jekk woon rey naa la bu yàgg moom Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala wa arda xoolu ci ay kii sama doom la déedéet moom yéeféer la gis mu ànd ak Seydina ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Rawaha al ansaar yi dëppoo ànd benn loxo ci lox ngir ñu xeex tam Abdurrahman ibn Abi Bakr Seydina Abu Bakr Seydina Sa'd ibn Mu'adh ñu ànd loxoog loxo ngir xeex kan ki nga xam ne mooy Abdurrahman di doomi Abu Bakar moom ra Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ndax la boobu yéefér la Utba ngi kii Hudayfa Abu Hudayfa ànd moom ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak waa Lamsaar ngir ñu xeex kan Utba ibn Rabi'a mi bàyyam moom Abu Hudayfa ndax la kéefér la gis du looloo ko metti woon du looloo tax mu nekk koo xam ne dafa triste waaye li ko tristeloo mooy li mu wax bàyyam ak xelam mi amoon loolu lépp mu yaakaaroon ne loolu yu doon yépp doon na ko jariñ ngir mu dugg ci lislaam oh far mu mujj nii deewe nii loolu mooy li nga xam ne moo tax mu triste moom Seydina Abu Hudhayfa ibn Utba ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa Seyna après loolu imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi dafa solo euh, ci sanad boo xam ne imaam euh, al-Hafiz ibn ci tafsir bi rahmatullah alayhi dana isnaadun jayyid dana sanadam bu jayyid la waaye bu baax la mooy riwaaya bi bu wér la Seyna imaam Ahmad ibn Hanbal mu ne haddathanaa Yahya ibn Abi Bukayr wa Abdurrazaaq ñoom ñaar xaalaaneen nañu mu ne moom imaam Ahmad xaddasanaa nettali nañu Yaxya ibn Abi Bukayr di sëriñam di Yaxya ibn Abi Bukayr wa Abdurrazaaq bi Abdurrazaaq as-San'aani boroom euh, al-Musannaf ñoom ñaar ñépp di ñaari sëriñu imaam Ahmad yi ñu jële ci Israaïl di Israaïl moom mu siiw miñ fiy wax fan yi yàgg nañ ko fiy wax an israil rahmatullah aley an simaak ibn harb mu jële ci simaak di doomi harb an ikrimata da ngay gis ni lii ci charte alhamdulillah lii charte saxiix yi la waaw waaw seydna abdurazaq imaam abdurazaq israil simaak ibn harb ikrima ñii nii dañ leen fekk saxiix imaamul buxaari ak imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhim an ibni abbas seydna ikrima ibn jabr daal di jële ci euh, ki nga xam ne mooy sëriñam di seydna abdullah ibn abbas qaala mu ne moom seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma lamma faraga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al qiila lahu mu ne keroog bi yonent salaatu salaam paree noonu ci kuffaaru quraysh ni bañ sànni leen ci teen yooyu yépp qiila lahu ñu ne ko am ñu ne ko wax ci saxaaba yi radiyallahu anhu alayka al-ayr laysa duunaha shay léegi nag ñoom am ñu koy euh, wax pour comme que léegi décimé nañu Quraysh soixante-dix ngi mais soixante-dix yi instant matul li nañ gis ci yoon wi ñoo xam ne ci yoon wi lañ leen di ci kuffaaru Quraysh yi mooy soixante-dix yi ñu nga xam ne moo ñëw ci saxiix imaam muslim naka noonu ñëw na ci saxiixu imaamul buxaari ci xadiisu seydna al bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu keroog bi ñuy nettali ghazwat uhud mu ne tey ñoom yéeféer yi jullit ñi dañoo rayoon ci ñoom soixante-dix Badr voilà muy euh, ndax bële ci seydna anas la jaaroon bu imaam muslim bi na abdullah ibn abbas euh, mooy ne soixante-dix yi matagul woon ndax am na ñoo xam ne ci yoon wi lañ leen di rey loolu dinañ ci ñëw insha allah buñ newee ci yoon wi fii ñu ngi badar ba léegi yonent ma sa sam pare na sotti na gaa yi suul nañ gaa yi ci teen bi ñeneen ñi dañ leen suul feneen comme niñ waxoon jotaay bi weesu comme ni imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi daal di wax ci al waaye bi mu paree foofu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu dañ daa am ñu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam léegi nag comme que pare nañ ci armée bi alayka al-ayr alayka léegi mais nañ dem ci kari fexe dabi njëggum Abu Sufyaan mi nañ ko fexee dabi laysa duunahaa shay léegi daal instant bii moom moom rekk a fi objectif bi non moom daal li ñu naan moom daal moom walla dara rek léegi ndax am nga loolu tamit dafa yokk sawarte mooy gis nga yéeféri ni toloon ak seen pompe jëm ñépp ñu ngi nii saraa ñu ngi nii nërmeelu ñu naqal seen bakkan ci banu Badar bi léegi nag comme que pare nañ ci ñii ba jàpp prisonniers yu bari ci ñoom nii léegi nañ na nañu dem dabi njëgum Abu Sufyaan bi muy caravane bi bi ñu ko waxee lool fa naadaahul Abbaas léegi al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu te moom ci asra yi la bokkoon ci prisonniers yi ñu jàpp ci waa Quraysh ci la bokkoon ndax waxoon naa la ne moom génnoon na moom ak Nawfal ibn al-Harith ak Aqil di frère am ñoom ñépp génnoon nañu ñu jàpp leen prisonnier Seydina al Abbas nag nekk ci biir ci prisonnier yi ñu jàpp fanaa daawul Abbas yonent al Abbas ibn Abdul Muttalib di bàyyitixu yonent bi alayhi salaatu salaam ñu jàpp ko prisonnier ndax ci waa ko faaru Quraysh ni la àndalo wa huwa fil wasaaq mu ngi ci ñi jàpp ak fi ñu leen yeew quoi ñi ñu yeew ci kuffaaru Quraysh ni bi mu déggee ñu am ko wax loolu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wax woo yonent bi alayhi salaatu salaam ni ko innahu laa yasluhu lak ne ko dem di dabi ngir mi loolu euh, caravane bi loolu loolu laa yasluhu laka mooy loolu noonu manoo ko def mooy yéwénul pour yow nga def ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaala lima yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waaw sama bayti sama bayti yow al-Abbaas lu tax nga wax loolu lu tax nga ne yéwénul ci man ma ginnaaw bi ma paree ci <laughs> ci ñi nga fi àndal mooy yéeféer yi nga àndaloon yéeféer kuffaaru Quraysh ni lu tax lu tax man manumaa dem toppi dabi njëgg mi comme ni mu ko ni mu ko proposé ni mu ne ko li anna allaha wa'adaka ihda at-ta'ifatayn wa qad anjaza mu ne ndax buur yàlla wa'adaka ihda ta'ifatayni dalaa dig ñaar ci ñaari kuréel yi immal ayr ahin nafir moo doon buur yàlla yow alayhi salaatu wassalaam dalaa digoon benn ci ñaari mbir soit nga amoon caravane bi te loolu rëcc na la wala boog nga amoon li nga xam ne mooy Quraysh muy armée bi te nag loolu nag buur yàlla lim la digoon ci ñaar yooyu jox na la ci benn muy armée bi yaa ngi ba pare mu may la ngañaay loolu la law jigoon ne benn diŋ ci teg loxo annaha lakum kon nag buur yàlla defal na la lool kon jibu la ñaar yépp buur yàlla la ne wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifatayni annaha lakum buur yàlla dane fàttale ko leen ba ma leen di dig benn benn ci ñaari kuréel yooyu soit caravane bi walla armée Quraysh bi comme que nag joxe na benn bi waxul ñaar benn la wax kon nag yow yonent mi alayhi salaatu salaam du yéwén ci yow nga topp ayir bi di ko defay dara ndax buur yàlla defal na la lim la waxoon lii la la booleel daal dina koy eh, matal eh, gis nga imaam alxaafiz ibn kathir après lii daa wax lu am solo pour tëj côté xeex bi nii pas tëj xeex ba dara moom jeexagul ghazwatu Badr mais pour tëj fii ñu yem bi ñu nërmalee Quraysh ba suur leen foofu ba yonent mi aleyhi salaatu wax leen li leen di wax mu ne waqad kaana imaam alxaafiz ibn kasiir ci albidaaya wa nihaaya raxmatullah aley mu ne waqad kaana jumlatu man qutila min saraati kuffaar min min saraatil kuffaar yawma badr sab'iin mu ne keroog euh, bokk na ci ñu rey ci ñu ñu rey keroog ci yéeféer yu bon yi sab'in mooy dix lañ nombre bi ñu rey soixante-dix lañ hada ma huduri alfin lii ak li nga xam ne même mille malaaka yi ci participer yépp soixante-dix lañ rey wa kaana qadara qadarullahi saabiq fi man baqiya minhum an sa yuslimu minhum basharun kathir walaw shaa allah la sallata alayhim malakan waaxidan fa ahlakahum an aaxirihim walakin qataluu man laa xayra fiihi bil kulliya mu ne moom imaam alxaafid ibn kathir xam nga nit mën na ne comme ni ma ko dégg dégg naa ko benn jaahil daal di koy wax euh, boo xam ne boo yàlla na ko yàlla gindi ndax suñu boroom moo ne bu leen désespéré ci yëfi yàlla ci yërmande yàlla qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah waxal sama jaam yi nga xam ne dañoo ñëw ba daal di désespéré ci seen mbir dañoo ñëw ba ëppal ci seen bopp ndax yu bon yu ñuy def jéggi dayo buñ jéggi dayo ci mooy yàlla suñu boroom ne malgré loolu laa taqnatu yow yonent mi aleyhi salaatu salaam jottalil ma leen nee leen bu ñu malgré loolu lépp ñu mën a def bu ñu désespéré wu ci yërmande yàlla ndax kat inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ndax buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mooy jéggale ak dhunuba bàkkaar yi jami'an mbooleem seen loolu moo tax ma ne yàlla na ko yàlla gindi te aw mu ñu désespéré ci loolu ndax euh, boo dafa nekk koo xam ne jullit la ndaxa sax tur yonent bi alayhi salaatu wasallam lañ ko tuddee mais mu change tur bi euh, dégg naa ñenn ñi naan day mer ci ñu koy woowe boo ko nee Muhammad sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasallam day mer. bon mu changé turam moom il il se reconnaît comme un athée comme athée quoi léegi dégg naa ko mu ne euh, bon muy waxul directement mais li li li li mu wax mooy day jéem a dugal jax-jaxal ci xelu bon ñi mu doon waxal naan euh, bon comment on peut dire que lañ mën a waxee kë ne keroog Badar ay malaaka ñoo ñëw te malaaka benn malaaka rek moom premièrement gëmul yooyu moom gëmul affaire malaaka yi gëmu leen mais keneen mu wax loolu ngir indi jax-jaxal ci ñi nga xam ne fii bi marad seen xol yi daa am feebar wala boog dëgëraguñ ci ngëm gi euh, mu ne naka lañuy ñuy mën a waxee que ne malaaka yi nga xam ne benn malaaka rek moo doon boom moo doon alak ab dëkk comme ni ñu ko gisee ci ay qissatu aad ak yooyu as-sayha benn yuuxu dëkk ba tas benn malaaka wala laaf laafu Seydina Jibril mu dëpp benn benn ville ak ni mu toll mu dëpp ko ci kaw gaa yi ñu alku kenn rek di Seydina Jibril alayhi salaam mu ne nee léegi naka yow lañu naan benn malaaka moo man loolu mille malaaka fekke Badar te soixante-dix rek lañu rey xam nga loolu bu dee ne ku sa xel gàtt nga wala bon yow mbir yi leerul ci yow mooy lool mën na indi benn benn benn doute ci sa ci mbir yi nga ne ah c'est vrai que wax na dëgg mais Jibril alayhi salaatu wasallam Mikaayil ñoo ñoo fekkee xeex bi ak ay malaaka ba ñu mat mille ba pare soixante-dix rek lañ rey ci ñoo xam ne mille lañu wala neuf cent et quelque mille yu jege ah, bon lii daal moom jar na seetaat lool nag la imaam alxaafiz ibn kathir di tontuwaale fii mu ne kon jumlatu man qutil minal kuffaar yawma badr sab'in ñi nga xam ne ñooy mbooloo mi ñu rey keroog badr sab'in comme niñ ko waxe sànq mooy soixante-dix lañ hada lii ànd ak fekke gu ko fekke mil ci ay malaat mu ne nag moom imaam alxaafis ibn kathir ba léegi ci albidaaya wa nihaaya wa kaana rahmatullah aley wa kaana qadarullah assaabiq fii man baqiya minhum boo gisee suñu boroom def ñu rey que soixante ci ñoom mooy ab dogalam bu jiitu moom boroom bi subhaanahu wa ci az nga xam ne dogal azali nga xam ne amul fum mu tàmbalee dafa prééternel ba dara amul dogalam bu jiitu lépp ci la suñu boroom dogale woon ne dina am keroog Badar ñoo xam ne dinañu des duñ leen rey keroog malgré mille malaaka yi may yónni ñu dem jàppale sama jaam bi di alayhi salaatu wassalaam ndax kat dogalu yàlla boobu jiitu ci ñi fa des ñi ñi nga xam ne reyuñ leen lan la an sa yuslimu minhum basharun kathir kene ñi des noonu nii ñu bari ci ñoom dinañu tuub bu alal bu ñu rayoon euh, Suhayl ibn Amr Seydina Suhayl ibn Amr nga xam ne mu gi tuub na mooy ne presque ñi desoon Badar ñii ki ëpp ñoom ay ci ñoom mujj gi dañoo tuub walla Hakim ibn Hizam nañ la waxoon ñëwoon ne ot banañ dellu ot Abu Jahl wax xadim tafaxa wallahi sahbu ot ba dafa tape moom moom tuub na ak ñeneen ak ñeneen xoola ki ñu doon wax shaytaanu Quraysh Umayr ibn Wahb aljumax yi nga xam ne moo ñëwoon wër ne ñii mille lañu wala non trois cents lañu dinañ yokk tuuti wala ñu gin koo suuf mais kooku noonu aslara mujj na tuub kiñ doon woowe shaytaanu Quraysh le satan de bokkoon ci gaa ñëwoon bat mais pourtant tuub na moo tax looloo tax muy dogalu yàlla bu jiitu que ne ñi des dina am ñoo xam ne Badar tey même bu yàlla woon malaaka yépp ngir ñu rey ñooñu mooy lool ñooñu duñ dee ndax yàllaa dogal lool an sa yuslima min sa yuslima minhum basharun kasiir këne mbooloo mu bari ci ñoom waa Quraysh ñooñu ñëwoon doon xeex si yonent mi alayhi salaatu salaam Badar ñu bari dinañ ci tuub mu ne moom imaam al-Hafiz ibn ba léegi al-Bidaaya wan-Nihaaya rahmatullah mu ne walaw shaa Allah la sallata alayhim malakan waahidan fa ahlakahum an aaxirihim gis nga bu sooboon yàlla yàlla la soog ci dogalam bu jiitu que ne ñii ñépp duñu dee ndax ñu bari dañuy mujj tuub waaye bu dul woon loolu buur yàlla bu ko sooboon benn malaaka rekk la leen lay se lay xërtal seen kaw lay yónni ci ñoom fa ahlakahum an axirihim mu rey leen alak leen de un à kenn du rëcc mooy milliers yooyu ñëwoon ñoom mille personnes yooyu wala lu ko jege ñépp lay rey keroog benn malaaka kese walakin xatalu man laa xayra fiihi bil kulliya gis nga keroog ñi nga xam ne ñoo dee badar mooy ñi nga xamante ni nii benn yiw newul ci ñoom qatalu keroog malaaka yi ak ñi nga xam ne mooy jullit ñi qatalu rey nañu man laa xayra fiihi bil kulliya ñoo xam ne genn yiw newul ci ñoom mooy ne amul woon lu mbir yi di tourner tourner bañ dugg ci l'islam man woon na ne Abu Lahab Abu Jahl bokk à jamais au plus grand jamais jamais oh kii euh, Umayya ibn Khalaf ñoom Makka rek lañ fa gis ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci ay miracle ay xarbaax ay mu'jizaat yu waroon a tax ñu tuub fenn lañu tuubul toog ci loolu lépp weddi ko waay waay xam nga ne ñooñu moom ñooñu lañ rey mooy ñi nga xam ne mbir mi doonul woon tourner ci dogalu yàlla bu jiitu que ni ñii du tourner dara du tourner lu dul ñu dee ci lisa ci ci ci kéefër ñooñu lañ rey keroog Badr mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Kathir ba léegi ci al-Bidaaya rahmatullah alayhi wa qad kaana fil malaa'ikati Jibril te bokk na ci malaaka yi fekke woon foofu waqam bi di xare Badar comme niñ ko gisee Seydina Jibril hada Jibril ci hadiisu imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi bi ra'si farasihi alayhi adaatul harb yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne Jibril mu ngi jàpp ci bopp fasam mu ngi yor armée pour xeex Allahu akbar muy li nga xam ne matériel du xeex kon nag mu ne waqad kaana fihim te bokkoon na ci malaaka yi nga xam ne fii malaaykati yi fekke woon xeex bi million jibril di sayyidina jibril alladi mi nga xam ne amarahu llahu taala faqatalaa madaina qawmi luut wa na sab'a mu ne sayyidina jibril mi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam moom la suñu alayhi salaatu wasalaam moom la suñu boroom yónni woon ci mu muy dëkk yooyu nga xam ne waa qawmu luut di waa ñoñi Seydina Luut alayhi nabiyina alayhi afdal salaatu wasalaam ñoo fa newoon ñoo doon def ngóor jigéen ba suñu boroom alak leen mu ne Seydina Jibril moom mu yónni woon mu daldi simpi set gi mu ne ba euh, gis nga ville yooyu villu almadain ay ville lañu woon yoo xam ne set lañu woon wa kunna sabaan sept villes yoo xam ne fii hinna ville bu ci nekk ay grande métropole yoo xam ne bu ci nekk fil umami li ci nekk ci ay nit wat dawaa bi ci ville yooyu ci ay bàyyima wal araadi ak suuf yi wal mazru'at ak yi nga xam ne mooy agriculture bi mbay nekk yooyu ñuy bay li nekk ci ville yooyu yépp ak li mu làmboo yépp wa ma maa laa ya'lamu illa Allah ci nekk ci ay nit ak ay ay bàyyi maag suuf yéeg li ñuy bay ak teer ak yooyu lool loo xam ne ni mu baree buur yàlla rekk a xam ñaata la fa rafa'ahunna hatta balagha bi balagha bihinna anaana as-samaa'i ala tarafi janaahi thumma qallaba qalabahunna qallabahunna munakkisaatin munakkisaatin wa atba'ahunna bil hijaara allati suwimat lahum kama dhakarna dhalika fi qissati qawmi luutin fi ma taqaddam mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi Seydina Jibril moom nga xam ne bokk na ci malaaka yi fekk Badar nga xam ne moom la suñu boroom yónnoon ci sept grandes villes waa kër Luut yooyu mu daldi benn laafam la la tarafi janaaxa catu laafam janaahihim benn laafa benn cat bi la jël dal di koy simpee dëkk bi yëkkati ko ba mooy laal ca kaw ca niiru asamaan ya mu dal di koy dëppaat seen kaw dëpp suuf si mu nag kasaatin dal di koy rëmbux seen kaw ba pare après mu taw seen kaw ci ay ay xeer comme ni mu ñëwee ci alxuraan après ñu maasale leen ci loolu mu ne comme niñ ko tuddee ci qissatu qawmi Lut comme ni mu weesoo bu dee ne benn malaaka moo moom la suñu boroom moo man loolu ñu ne la ci million ñu fekk foofu da lenn rek la mooy dogalub yàlla bu yàlla dogaloon këni tey lépp lu man di melit soixante-dix rek tey dee ndax ñi ci des ñu bari ci ñoom yiw laa leen bëggal te ci lislaam lañuy dee kon nag loolu mooy li nga xamante ne ni euh, mooy li tax mbir yi mel noonu kon yeneen ci bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la paree ci ñooñu ñu gisee naa Seydina Abu fa ci xar kanamam gi ak li ko ñenn ñi wax ne ko euh, nañ dem dabi njëgg mi ndax amul leneen fii daal bu ñu arrêté fii bu ñu taxaw nañu continuer rek waaye waaye nañu continuer ba jeexal leen mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam déedéet kii boog al Abbaas radiyallahu anhu daal di koy wax lool ne ko a ah, mbir yi nag yéwénul ci yow ndax kat suñu boroom subhaanahu wa lim la digoon kat daal dina la koy defal kon nag loolu noonu ci nga war loolu daal mooy tax doo mën a dem ci njëgg mi comme ni ko ko laaje moom Seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam hmm? keroog li nga xamante ne nag Quraysh lii daal na leen muy affaire bu bu bu xam ne lu lu lu we noo Quraysh masolo foog ne masolo foog ne lii nii dina ko dal incha allah dina ñëw ci seen côté bi leen lool dalee euh, Seydina Al-Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala da cee indi wax ci ay vers moom mi nga xam ne bokkoon na ci poète yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu la siiwe euh, muy seydina Hassan ibn Thabit al ansaari radiyallahu taala anhu di seydina Hassan ci la defe